tey ñu war a continuer fi ñu ba léegi ci masaalikul jinaan li cheikh ahmadul xadim alayhi ridwanullah léegi kon ci jataay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ kon al baabul bi nga xam ne moo doon wax ci mbindeef yi waaw gis nañ mbindeef yi nga xam ne ku bëgg dem ca sa boroom tabaaraka wa loolu lépp ay pàkk lañ yoo xam ne ay ay barrière ay doodaan yoo xam ne fokk nga jéggi leen waaw ngir mën a àgg ci sa borom waaw allah voilà yaakaar naa ne jataay jataay yii ñu génn mm, bu ngeen seetloo <laughs> alhamdulilah am na ay xasida yu ngeen doon dégg ci suuf yu ngeen doon dégg ci suuf waaw boobu alhamdulilah suñu boroom daa def daa dëppale ñu demoon euh, Touba waaw léegi barkeelu woon ci jumaa ja ci li nga xam ne moo desoon ci wàllu woowu ba jeexal ko noonu mooy fukki kuur fukki jataay yooyu ak benn waaw fukki bu ak benn la voilà yooyu ngi mooy yi ngay dégg xaside yi ca gannaaw dafa ay bokki taalibe yoo xamante nii radiyallahu anhu ñoo doon yëkkati comme que jumaa ja moom saa su ne am na ñuy yëkkati di duruus am ñu doon yëkkati nag ca gan ca geneen wet ga waaw loolu moo doon yal na borom bi yàgg leen a saxal te leer yi nekk ci xaside yi ak leeru alquran ak sunna yal na nekk li nga xam ne moo leen di rabitaaye moo leen di dundal bés bu ne waaw te ku loolu nekk sa li lay dund la ko suuxal di la suuxat ëskay kooku la walillahi alhamdu wal minna kon nag tey insha allahu taala ñu war a jël albaabu thani léegi albaabu thani e, mooy buntëb ñaareel bi bu ñu fàtte sëriñ bi waxoon na ne téere bii dafa am salaasa salaatu abwaabin salaasatu abwaab voilà mooy amoon na ne neewoon na am na ñetti buntu waaw ak loo xamante ne muqaddima gu ko jiitu ak shay'un muqaddamun mu ne fa ra'i kullaha na nga takk te na nga sàmmoog lépp bul sote naan ah man daal sawaay xaar leen nañ deme nee xool la ma ca soob ma xool dem sama yoon mu ne déedéet waaw boo defee noonu ah bu dee da ngay def recherche waaw am loo ci bëgg bëgg waaye boo bëggee tonaw gina mën a jariñu mooy takkal lépp li fi nekk ta nga sàmmoonteek moom bunt bu njëkk bi nag kon jeexaloon nañ ko mo ginnaaw ba jeexalee muqaddima bi lii ñuy dugg ci buntub ñaareel bi muy albaabu saani mu ne albaabu bunt as-saani ba nga xam ne mooy ñaareel bi fir rasaili bii nag mu ngi koy def ci caay-caay yi bàkkaar yu ruy yi waaw xeetu caay-caay yi nga xamante ne nii ci bàkkaar yi waaw ci loolee la ko def comme ni ko boroom xaatima fi tasawuf defe muy al imaam al yadaali ad daymaani radiyallahu taala anhuma kon sëriñ bi di ko di commencer mu ne i'lam xabaan allahu xayra aafiya fi majma'id daarayni xayra aafiya anna ar-radaa'ila min adh-dhunuubi muurisatun qasaawatal quluubi mu ne i'lam eh, xamal yow camsi yow ki nga xamante ne yaa nam ma dem ci sa boroom xamal ne habanallahu waay waay boral na borom bi tabaaraka wa taala daal di ñuy may xéewale ñu xayra aafiya gën ci aafiya la gën ci aafiya yal nañu ko may yal nañu may gën ji dëppaale mooy lan mooy dëppaale ñu ak moom li tax mu bind ñu loolu mooy xayra aafiya waaw gis nga jaam bi maadaama laa wax li tax boroom bi bind ko te mooy mu nekk jaamam illaa bu ya'budun maadaama boroom baa ngi lay dëppaale ci loolu lële am nga lépp bu la ko xañee nag xañ na la lépp même bu dee ne àddinaa ngi ci sa loxo waaw bu la ko tegee sa loxo nag yow dara ñàkk yaa am lépp ñàkkoo dara waaw waaw ndax nit ñi matériel kese lañ gis waaye xamuñu li ci xol yi kon nag yàlla nañu boroom bi may xayra aafiya gën ji ak dëppaale di jaamu borom bi tabaaraka wa taala kama wa kama ahabba ay yuriyana comme ni nga xam ne nit ñu ko digal ak ni mu soppe bëgg gis ñu ci noo nele ñu nekk ay jaam yoo xam ne yu yu ko borom bi képp lañu waaw fii majma'i darayni yal nañu may loolee ci dajaloo mooy ci ñaari kër yi mboolem ñaari kër yi muy këru àddina ak këru alaaxira yal ñu borom bi di defal tout ñu nekk ci aafiya daluk xol ak xel ci suñu borom tabaaraka wa taala ghayra aafiya yal na nag mu nekk aafiya gële yal na ba nga nekk loo xam ne lay dog waaw yal na bu nekk loo xam ne day dog mooy soro mooy borom bi yal na jokkale aafiya ak àddina ak aafiya ak alaaxira yal na ko jokkal jokkale te yal na bu mu dog voilà mu ne anna radaa'ila kon xamal mooy i'lam xam nga xabaanallaahu lool euh, jumla i'tiraadiya mooy mise en opposition ah noonu lañ koy waxee <laughs> bu dul loolu ngeen seet <laughs> jumla daal i'tiraadiya laa ko xam mooy dañ koy gaaral mooy da ngay am looy wax am loo dugal ci diggante la nga bëgg a wax nga tàmbali wax comme bu doon koy bind da def benn trait waaw comme noonu lañ koy bindee ci en def benn trait bu mel ni bu tëdd Hmm? nekk ci ligne bi nga bind li nga ci dugal après nga defaat benn trait buy wane ne li ma ci dugal fii la yem mooy sëriñ bi na ne i'lam xamal laata mu lay wax lan ngay xam mu ne yàlla nañu boroom bi may la gën ci dëppaale ci ñaari ci mbooleem ñaari kër yi te mu nekk loo xam ne yàlla na bu mu dog lan la naan i'lam xam ko anna raja ila xamal ne caay-caay yi mi mina bi te bokk ci bàkkaar yu mag yi waaw yi muurisatun gis nga xam nga lan lay lan lay donnaloo borooma lan lay ba ca boroom waaja nga xam ne moo moom moom moom moo koy làmboo muurisatun da koy da koy donnuloo xasaawatal xuluubi li nga xamante ne mooy wow xol mu ne kasratuha tufdi ila shaqawa wa tardi wal xirmaani wal mu ne kasratuha gis nga bëri caay-caay yeeg bàkkaar yi di nuur rek ci géeju caay-caay yeeg bàkkaar yi waaw sa yoon newu ci yow daal sa bakkan képp waaw mu ne gis nga képp koo xamante ne nii yow ni ngay def mooy kasratuha di ko bareel sa yoon new ci yi yàllay xaraamal sa yoon new ci waaw maadaama daal mbir yee ngi dëppook sa bakkan ak say intérêt wala intérêt ñeneen ndax yow amoo personnalité ndax topp ay intérêt yi tax na nga mooy sa borom ah ngay xuus rek ci teeni bàkkaar yi géeju bàkkaar yi xamal ne tuf di ila shaqaawa loolu day bëbb borom ka ci ka ko làmboo di ko jañ jëme ko ci lan ila shaqaawa ci texee di waaye du loolu kese wa bi ak ñu dàq la ci péye borom bi tabaaraka wa taala yërmandeem di nga xam ne ci la maye jullit ñi ñu mën koo gëm dëgg-dëgg waaw mën a nekk ay vrai jullit ñi nga xam ne ñooy vrai ñi mag borom bi dalay dàq ci loolu waaw wa bi wal xirmaani waaye mu xañ la lu rëy waaw xañ na la xañ na lu rëy waaw kuy nuur ci bàkkaar yi yow xamal ne boroom bi daal ne la lay xañ lu bari ndax leerug xol doo ko mën a am waaw te ku am leeru xol lépp nga am ko waaye du lool kese de shaqaawa bi di bi dak dak wal xirmaan aku xañ waaye wal adaawa aku noonoo waaw nga noonoog sa borom waaw nekk taalibe Iblis fini waaw ba pare di indi ak noonoo ak képp koo xamante ni dafa nekk ci yoon même bu dee sa mbokk la mu la jege parce que moom boo ko xoolee dalay wan sa bopp dana da ngay xam ne ni moom nga waroon a mel te comme que meroo ko te fas yéenoo mel ni moom moom buy mel noonu da ngay foog ne yow yow la bëgg yow dalay déranger nga commencer am ay noonoo moom mu ne wasuumuhaa yakunu daa taajjuli qabla mamaati man hawaaha ajali mu ne wasuumuhaa kantaalu yéesam moom ki nga bàkkaar yi gis nga ka koy làmboo gis nga gis nga effet secondaire xam nga médecins yi dañ naan la euh, médicament bu ne am na effet de secondaire léegi xalaatal ma yi nga xam ne moom baaxul